abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu addimashqiyu alshafiiyu rahimahu llah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xamsiin ba'da al-mi'atayn wa 'an 'Aliyyin radiyallahu ta'ala 'anhu annahu qaala qaala lii rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qul allahumma ihdinii wa saddidnii wa fii riwaaya allahumma innii as'aluka al-hudaa was-sadaad rawaahu muslim rahimahullahu taala kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi nga xam ne lañ gis ci suñu jotaay bi ñu génn ci chapitre deux cent cinquante di wax baabu fadlu du'a ñu gisoon xadiis mille quatre cent soixante douze mu ne woon wa anhu mooy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul allahumma aslih li diini allahumma aslih li diini allazii huwa ismatu amri wa aslih li dunyaaya allatii fiihaa ma'aashii wa aslih li aaxiratii allatii fiihaa ma'aadii waj'al al-hayaata ziyaadatan lii fii kulli xayr waj'al al-mawta raahatan lii min kulli sharr. walillaahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu waxoon nañ la ko muy xadisu Abu Turaab Abul Hasan wal Husayn Ali ibn Abi Taalib nasarullahi al-ghaalib radiyallaahu anhum muy xadis 1473 mu ne waan aliyin mu ngi jële ci sayyidina wa mawlana ali radiyallahu anhu qaala nee na qaala li rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa qul waxal allahumma e saa borom ihdini yàlla nag ma gindi wa saddidni nga teg ma ci yoonu jubbu ba pare ba ma ci tegee ma cowooral ci ayu teg ma ci noonu waaw ma tegu ci ma tegu ci mus siraatal mustaqim te duma ko wàcc loolu mooy saddin nii mu ne wa fii riwaaya am na ci beneen nu ko imaam muslim soleet foofu dane allahumma waxal dane ko qulillahumma waxal allahumma eesa eh, borom inni man ali de as'aluka radiyallahu anhu maa ngi lay ñaan alhuda njub wassadaad ak joyante ba ma tegu ci yoon wu njub mu ne rawaahu xadiis boobu de soloo na ko kan muslim al imaam Abul Husayn muslim ibnul Hajjaj rahmatullah alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom al muslim kese mooy ki nga xam ne moo solo hadith bi ñu ne la hadith bi de de du moom kese moom moo ci moom al muslim eh, rahimahullah waaye al imaamu Ahmad sëriñam solo woon na ko. waaye na ko noon al imaamu Abu Dawud ak al imaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasa'i rahmatullahi ala al jami' al imaamu Muslim hmm? eh, mu ngi ko indi ci kitaabu ad-dhikri wad-du'a wat-tawbati wal-istighfar baabu at-ta'awwudh min sharri ma 'amila wa min sharri ma lam ya'mal mooy buntu bi ñuy gis fan yépp ah téere bi téere bi téere bi léegi ak buntu bi nga xam ne moom la yolenu mu ne hada foofu rek nag la koy di mu ne hadathana abu kurayb mu ne nettal nañ suñu sëriñ di abu kurayb di muhammad ibn al-ala ibn kurayb al-hamadaniyu di sëriñu waa kutubu sitta gane addina 161 génn addina rahmatullahi alayhi qala mu ne hadathana idris mu ne nettali nañu ki nga xam ne mooy ibn Idris di Abdallah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdurrahman ibn al-Aswad rahimahullah Abu Muhammad al-Awdi az-Za'afiri al-Kufi rahimahullahu ta'ala gane àddina 115 génn àddina 192 rahmatullahi alayhi qaala mu ne sami'tu Asim ibn Kulayb mu ne dégg naa ko ñu naan Asim ibn Kulayb di Asim ibn Kulayb ibn Shihab ibn al-Majnun aljarmiyu alkuufiyu rahimahullahu taala moom nag mu ngi génn àdduna 137 rahmatullahi alayhi an abi Burda moo ko jëlee ci abu Burda di abu Burda ibn abi Musa al-Ash'ari di doomu Seydina abu Musa di abu Burda mu siiw mi nga xam ne juge la woon gane génn àdduna la 103 rahmatullahi ne woon fële ca Kuufa euh, radiyallahu taala anhu wa arda nga xam ne moo doon juge après Euh, euh, mi nga xam ne moo fa ne woon muy Shurayh al-Qaadi euh, bu siiw boobule rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a moom nag turam waxoon yàgg nañ la wax dañoo wuute am nañu ne Amir la tuddoon am ñu ne mukk alxaaris waaye daal li nga xamante ne ñenn ñu ne noonu Abu Burda la tuddoon voilà mooy kunyaam bii loolu moo doon turam waaye de toute façon nekk nag ñi nga xam nañu siiw lañu nekkoon ci juge yu mag yi taabi'i yu mag yi radiyallahu ta'ala anhu an ali abi musa an ali moom moo ko jëlee sayyidina ali ibn abi talib ibn abdi manaf ibn abd al-muttalib ibn hashim ibn muy ali ibn abi talib ibn abd al-muttalib ibn hashim ibn abdi manaf ibn qusay ibn kilab ibn murra abul hasan wal Husayn di amirul mu'minin di Abu Turab rabi'u khulafa'ir rashidin al mahdiyyin borom jaloore yu mag yi imaamu Shérif radiyallahu anhu génn la quarante muy génn àddina mu ngi am soixante-trois ans hmm, kon nag kañ la loolu seet ko lomb naa trouvé ci weeru Ramadan la faat lañ ko faat <coughs> ci euh, al arba'in sanat al arba'i quarantième année ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu salaam lañ ko faat foofale ca Kuufa fekk fajar gi mu doon euh, yëgal nit ñi ngir ñu jóg julli la ko kàccoor bu mag ba daal di faate moom Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahil ghalib bi ay jaloorem euh, na di ko tudd tellement dafa bari radiyallahu anhu qaala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qul allahumma ihdini wa saddidni après daa mu ci yokk loolu am na wu indi ko mu ne wadkur bil huda hidayatak wadkur bil huda hidayatak at-tariq was-sadad sadad as-sahm was-sadad sadad as-sahm waaw was-sadad sadad as-sahm voilà eh, mu ne imaam Muslim léegi nag mu des côté bi mu ne wa fi riwayatin dane ko allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad léegi xoolal foofu wa mu ne wa haddathana ibnu Numayr ca suuf imam Muslim ne te nettal nañu ibnu Numayr di suñu ta sëriñ di Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani Abu Abdurrahman al-Kufi rahimahullah génn na àddina 234 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Abdullah mu ne ki ñu ne to Abdullah kim ci jublu imam Muslim ya'ni ibn Idris moom lañ gis fële nga xam ne fële euh, euh, imam Abu Kurayb al-Hamadani moom ibn Idris la wax mais mooy Abdullah comme niñ la ko wax moo nekk nii qaala mu ne axbarana Aasim ibn Kulayb gis nañ ko sànq bi haaza al-isnaad ci càllale bi mooy mu jàll Aasim ibn Kulayb bu jëlee ko ci Abu Burda mu jëlee ko Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anil jamii' mu ne qaala qaala lii rasuulullah Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daf maa wax ne qul allahumma inni as'aluka al-hudaa was-sadaad thumma dhakara bi mithlihi voilà alhamdulillah mu ne foofu dane Seydina Ali dane yoneen saa dane ma waxal allahumma isa borom inni asaluka alhuda maa ngi lay ñaan alhuda jub wasadaat ak li nga xam ne mooy yëpp coow wooral samay mbir ak man ci sama bopp coow wooral ci yoonu istiqaama waaw loolu la kon walillahi alhamdu wal minna kon lii mooy li nga xamante ne mooy taxriiju xadiis bi ci gàttal léegi lëkkaaleem ak suñu bunt bii di nekk di wax ngëneelu ñaan mooy ngëneelu di ñaan ñaan yi nga xam ne yonent bi keneen ci ñi ko gën a jege eh, la wax la jox lii ñaanal lii muy Seydina Ali asadullahi al-ghalib eh, eh, zawjul batul radiyallahu anhu ma di boroom këru sayyidatu Fatima binti rasulillah alayhi afdalu salati wassalam radiyallahu anhuma kon euh, muy ñaan goo xamante ne lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy ngëneelu ñaan ñaan gi nga xam ne li ngay ñaan borom bi mooy alhidaaya wa sadaad mooy di ñaan li nga xam ne mooy alhidaaya allahumma mu ne ko waxal ne yow yow Seydina Ali waxal nga ñaan ne allahumma hdini borom bi daal di ñuy gindi ñu xam ne kon Euh, jullit bi du ne rek bon wax naa ko ci ci bi may jàngal Qur'an ah, bi may bi may julli non bu doon lool rek lool rek doyoon na yeneen saa sam doonu jàngale lii ba pare di wax Seydina Ali wax ko waaw mooy lu baax du doy waaw xam nga alquran borom bi dañoo sax dañoo sax wax ñu li ñuy wax ihdina sira alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmi ddiin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin mu nañu nag léegi foofu ihdina siraatal mustaqiim waaw ihdina siraatal ay borom bi yàlla nag ñu gindi as-siraata yoon al-mustaqiim bu coow wooral woow loolu nag bu ci gindee nga ñaan ko hidaaya googu ba pare nag mu ne nag wasaddidnii waaw ginnaaw ba nga ma ci tegee nag mooy ba mën a ci cow wooral nag loolee ma ngan teg ma ba mën a ci cow may ma ci istiqaama nga xam ne sama tànk dootuma ko ci teggi waaw waaw nga xam ne wala tamutunna illa wa antum muslimun day fekk loolu ma matal ko waaw allahu akbar kon loolu la ma am solo la boroom xam-xam yi nag am na lu ñuy wax ci loolu nan lañ koy tekke ku mel na al imaamu al xaafizu an mu ne as huna bi fathi mu ne wastadaad ah, wastadaadu sahmi xam nga ne ko ci riwaay biñ am ba euh, mooy loolu imaamu Nawawi tudd ko wazkur bil huda hidaayataka tariq mooy booy ñaan yàlla teewlul sa xol comme ni nga xamante ne nii gindi diñ lay gindi aji ki nga xam ne day voyage yi nekk ci tali boo xam ne yoon woo xam ne ci lañ ko teg ne ko nag yoon waa ngi nii ba fa nga jëm bés boo ko wàccee mooy sanku ba gis nga ni ngay fàttale koo teewlu sa xol mooy ñaan daal la nag teewlu al xudurul qalb moo tax mu ne ko wazkur bil huda fàttale ko li nga xamante ne nii ak njub boo koy ñaan sa borom mooy hidaayataka tariq gindeeku gi nga xam ne moom ngay gindeeku ci yoon woo xam ne boo koy wàcc di sànk wa sadaad kanta sadaad nga ko ñaan wa bi nii del fàttaleku sadaada sahm li ngay joyantee saw sa xeej ba mu jub ko nga xam ne gibier wala rëbb mi nga xam ne moom ngay bëgg sànni mbir mi bu ko rëbb xam nga ne foog mbir mi jub ko ba pare jub sinon bu dëggee man nga koo sànni mu jàggal noonu nga koy joyantee ba mu jub ba pare nga nga nga nga viser ko viser bu baax topp trajectoire bi gis nga noonu dee ko fàttale ku ne borom bi noonu laa bëgg nag ci siraatal mustaqim nga tege ma noonu waaw kay loolu la koy wax wazkur bil huda hidayataka at-tariq was-sadada sadada as-sahm al imam kon an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj mu ne lool mooy waffiqni waj'alni muntasiba fi jami' umuri mustaqima wa aslu sadaadi al istiqaama wal qasdu fil wa amma al hudaa fa huwa ar mu ne ñaan bi li muy tekki mooy borom bi yal nag maw dëppaale daal di may tawfiiqal def ma ma nekk koo xam ne sama mbir yëpp dama ciy jublu saa borom cow wooral waaw mu ne wa aslu sadaat cosaanu li nga xam ne mooy sadaadu mooy al istiqaama mooy cow wooral qul amantu billahi thumma istaqim waaw la yenn saa sa waxoon waxal wax ko saxaaba waxal ne gëm naa yàlla ba pare coow wooral nag ci loolee la mu ëmb yàlla teg la ci tabu ko teggi wal qasd fi l umur ak lépp looy def lu jublu ci sa borom eh, jëblu sa borom jëm ci sa borom voilà te moom kese mu tax mu ne alhuda njub gi fii mooy ar mooy orientation gi nga xam ne moom la la borom bi di orienté ci yiw ci git ci li nga xam ne mooy ak leer voilà kon nag mu ngi noonu euh, wallahu taala alam euh, mu ne euh, li anna hadi tariq la yaziru anhu wa musaddidu as-sahm yahrus ala taqwimihi wa la yastaqimu ramyuhu hatta yuqawwimahu wa kadha ad-da'i yanbaghi an yahrusa ala tasdidi ilmihi wa taqwimihi wa luzumihi as-sunnah voilà mu ne ki nga xamante ne moo gindeeku moom lañ gindee ci yoon wi kii gindee ci yoon wi ah du du du ba xam ne yoon wi moom bu koy wàcc di yàqu <laughs> xam nga train moom bés buy dévier yoon wi moom yàqu benn waaw train train buy wàcc waaw mooy train bi nga bu tegoo ci raay bi mu ngi mel ni loolu gis nga laa yasiixu ànd bés bu du ci jeng bu ci jeng di këpp waaw walla bu topp foo xam ne raay yi benn tournant la waaye bu bàyyee li jub ci raay bi daal di continuer boppam walla lii day day day day culbuté waaw wa musaddidu sam ki nga xam ne mooy jooyanti xeej bi kooku it day xër ci daal di koy jubal ndax ak sa ak lancam ak sànnem du jub mukk du coowooral mukk lu dul mu daal di koy jooyanti waaw sinon bu dëngee moom fii lay tiire benn affaire daal di koy euh, jubal war affaire bi daal di jaar feneen kon nag mu ngi noonee quoi nga xamante ne nii kon mooy di ñaan yàlla mu gindi la ci yoonu mustaqim siraatal mustaqim te mu saxal la ci bëgg génn àddina loolu la ñaan bi ci gàttal loolu lay wax euh, muy ñaan boo xam ne kon bu am solo la wallahu taala alam